jeexaloon nañu sax lañuy wax tarjuma seydina euh, abdullah ibn salaamin radiyallahu taala anhu wa ardaa euh, walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ni mu dugge ci lislaam ak li mu njëkk a dégg ci aleyhi salaatu wassalaam euh, fi ñu yemoon nag mooy àggoon nañu gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsi na madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kër seydina abu ayyubin al ansaari ba teg li nga xam ne mooy bagaajam ba des foofu loolu nag wala lañ tëje woon suñu bunt bi jëmoon ci gàddaay gi tey ñu waroon a gis comme ni ñu ko waxe li nga xam ne mooy njàngat yi am ci lenn ci njàngat yi am ci gàddaay googu yenn gisoon nañ ko ci biir ah yooyu bokk na ci muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yenn yi en forme de laaj la mooy te gisoon nañ ne traité wuñu ko woon ci biir mooy moom alayhi salaatu wassalaam dañ ko junjoon noonu rek waxoon nañ ko ci biir mais pas ñu dugg ci ñaata at la def makkatal mukarrama zaadaha llahu wa takriman ak kañ la gàddaay si madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko solo jële ko ci seydina abdullah ibn abbaasin radiyallahu taala anhu nim nee ci saxiix bi imaam ibn abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne bu'itha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li arba'iina sana fa makatha bi makkata thalaatha asharata sana yuuhaa ilayhi summa umira bilhijra fa haajara ashra sinin wa maata wa huwa bnu thalaatin wa sittiin imaam abdullah ibn abbaas uh, radiallahu taala anhu xadiis boobu imaam al buxaari raximahullah soloo na ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañ koo yónni moom ndaw yàlla li arbaina sana biñ koy yónni mu ngi amoon quarante ans comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gise woon ci début révélation mu ne fa makkata mu daldi des bi makkata mu des nekk biir makka thalatha asharata sana yuha ilay ñett ak dix muy lan treize di fukk ñetti at yoo xam ne ñuy koy waxyu muy jot révélation bi ci seydina jibril aleyhi salaatu wassalaam summa ginnaaw googu umira bil hijra ginnaaw kon fukki at ak kon mooy fukki at ñett la def fan makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman boo ci yokkee 40 la amoon gàddaayi la kon mu ngi amoon ñaata def fa 13 ans bi muy gàddaayi 53 amoon moom aleyhi salaatu wassalaam ndax biñ koy yónni quarante la am bi muy jóge Makka des Makka treize ans gàddaay yi door a gàddaay mu ne kon summa umira bil hijra ñu daldi koy digal mu gàddaay ba mu demee foofu madinatul munawwara fa haajara ashra sinina mu daldi fay paase ashra sinina dix ans kon Makka treize ans Madina dix ans mu ne wa maata mu génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam wa huwa ibnu thalathin wa sittin bi muy génn àddina mu ngi am soixante-trois ans trois plus soixante muy soixante-trois ans juróom benn fukk ak ñett muy soixante-trois ans lii moo imaam alxaafis mu ne hada bii nii asaxu mimma axrajahu ahmad ndax am na riwaaye yoo xam ne day ñëw di wane loo xam ne di di wax ci période bi mu passé Makka que ne matul ëpp na ko moo na imaam alxaafis ibn xajar ci alfatx raximahullah mu ne hada mooy wax ji seydna abdullah ibn abbas ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam makasa bi makkata salaasa ashara que ne passé na Makka treize ans mu ne loolu asaxu moo gën a wér mimma axrajahu Ahmad moo gën a wér ci li imaam Ahmad ibn Hanbal daal di solo an Yahya ibn Sa'id jële ko ci Seydina Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan mu jële ko ci Hisham ibn Hassan bi hadha al isnaad ci isnaad bi bu Seydina Abdullah ibn euh, Abbaas bi même sanad bi la mook sanadu mooy riwaayu imaam Ahmad bi ak sanadu imaam al Buxaari bi ñoo bokk ci kaw na imaam al Buxaari raximahullah dane xaddatanaa Matar Matar Matar ibn al Fadl Matar ibn al Fadl qaala xaddatanaa Rawx ibn Ubaada qaala xaddatanaa Hishaam qaala xaddatanaa Ikrima an ibni abbasin radiallahu taala anhuma da ko jële moom imaam al buxaari dane xaddatanii nettali na ma tey du mbooloo bu doon mbooloo naan xaddatanaa kon moom la nettali sëriñam di matar ibnul fadl mu ne moom matar ibnul fadl xaddatanaa nettali nañu sama sëriñ man matar rawx ibnu ubaada di rawx di doomi ubaada mu ne xaddatanaa hisham hisham boobu mooy ban hisham mooy hisham ibn hasan Ah, Hisham ibn Hassan moom moo ko jële mu ne naa nettali nañu Ikrima di Ikrima ah, taabi'i boobu di taalibe imaam Abdullah ibn Abbas mu jële ko ci sëriñam di ibni Abbasin radiyallahu anhuma mu ne bu imaamul Buxaari bii moo gën a li nga xam ne moom la imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi maa daal di solo jële ko moom ci Yahya ibn Sa'id mooy kan al-Qattaan mu Yahya ibn Sa'id al-Qattaan bokkul ak al ansaar yi al ansaar yi sëriñu ñoom imaam Maalik la woon du sëriñu ñoom imaam Ahmad imaam Ahmad Yahya ibn Sa'id al-Qattaan mooy seen sëriñ moo tax Yahya ibn Sa'id mooy al-Qattaan mu jële ko ci Hisham ibn Hassan mu jële ko moom mu daal di yéeg Ikrima mu daal ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne loolu lii nii moo gën a wér que ne treize xadiis boobu noonu nekk ci imaam Ahmad lan la wax moom abdullah ibn abbas dane unzila ala nabi sallallahu alayhi wa wa huwa ibnu thalathin bi makkata ashran mu ne ci xadis boobu ñu la wax nekk ci inda ahmad fil musnad rahmatullah alayhi mu ne dañoo yónni yonent bi dañoo wàcce ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk mu ngi amoon 43 xam nga liy gisoon nañu loolu ca début bu duñ ci ñëwaat mooy 40 ans la woon boo ci boolee gént ga muy trente-neuf ak weer yañ la waxoon mu ne fa makasa niñ ko yónni kon fii riwaay bi lan la wax tre quarante-trois mu daal di passé Makka ashran dix ans imaam alxaafis ne lii bu imaamul Buxaari bi wa gën a wér wa asax non seulement moo gën wér biñ la wax nii te nekk ci ahmadu ibn seydina imaam ahmad rahimahullah mu ne waaye wa asaxu moo gën a wér tamit mimma axrajahu muslim li nga xam ne moom la imaam muslim ibn al-Hajjaj solo min wajhin aaxara jële ko ndax xadiis bii nii ñu la wax muttafaqun alayhi la mooy bi ñu la wax sànk nii euh, que ne mooy biñ ubbee sànk bu'itha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li arbaina sana loolu euh, fa makasa bi makka thalaatha asharata sana yuuxaa ilay loolu imaam muslim tamit solo na ko Euh, mu ne moo gën wér tamit li nga xam ne moom la imaam muslim solo ci geneen wàll jële ko ci seydina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna iqaamata nabii sallallahu alayhi wa bi makkata kaanat xamsa asharata sana këne moom ci riwaay muslim boobu mu jële ko ci seydina abdullah ibn abbas këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom euh, mu ngi paase makka li nga xamante ni mooy quinze ans li bëlee ko dëgër bi nekk ci saxiixayn te ñu ubbee ko sànq loolu mooy kon li dëgër mooy lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañ ko yónni bi ñu ko yónni mu ngi am quarante ans fa makasa bi makkata salaasa asharata sana yuuxaa ilayhi kon biir makka treize ans la fa def kon bi muy génn di gàddaay mu ngi am cinquante-trois ans moom aleyhi salaatu wassalaam beneen euh, loo xamante ne ni lu ñuy jàngate ci biir xew-xew bii di hijratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy wuute goo xam ne moom na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wuute ci ndax gisoon nañu euh, wuute boobu daa am lu ko indi dinañ la wax li ko indi d'abord mooy dañu wuute ana ci ban dëkk Makka ak Madina ban moo gën ban moo gën ban dëkk ci ñaar yooyu moo gën ndax gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu bi muy génn Madina Makkatal Mukarrama di gàddaay këne euh, dafa taxaw ca alxaswara di marché boobu bërëb boobu ne mu ngi waat ne euh, dëkk bi mooy di Makka mooy dëkk bi yàlla gina sopp ci dëkk yi te burul woon ne say ñoñ di waa Makka di kuffaaru Quraysh ni ñoo ma génne kononte kon duma génn loolu benn la mu am ay yeneen riwaay yoo xam ne loolu dafa indi lan mooy kon laaj bi mooy Makka ak Madina ana ban moo gën loolu nag dañ koy gàttal wax lu gudd ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi Euh, waaye bala ñoo commencer précision mooy ne euh, que ne wuute bi wuute bi Makka ak Madina mooy ñaari dëkk yooyu ban moo gën fi nga xamante ne mooy xabru yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi ñu ko denc loolu bokku ci loolu moom comme li nga xamante ne noonu la ko euh, imaam al qaadi Iyaad daal di waxe soloo ko daldi nettali ne loolu lu xam ne lu ñu dëppoo la mooy këne këne euh, foofu fi ñu denc yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom boroom xam-xam yi dañoo dëppoo këne moo gën fuuf moo gën yeneen suuf budul foofu mooy fi nga xam ne fa lañ denc alayhi salaatu wassalaam moo gën ci kaw suuf si ci lu ñu joyal suuf suñu mën a wax euh, naka noonu lool benn la mooy boobu loolu bokkul buñ naan Makka ak Madina bu bu bu gën fi ñu denc fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi ñu ko denc foofu taxul ñuy wax boobu boobu moo gën lépp léegi mu am beneen mooy këne Makka tamit mooy fi Kaaba gi Kaaba gi moo gën beneen suuf bu dul biñ la wax sànk muy lan muy suuf bi nga xam ne fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk loolu euh, mooy lu ñuy génn ci mbir mi loolu lool boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim moo leen ci moo ñoo ko ci génne kon niñ la ko waxee imaam Qadi Iyad daal dina koy tudd rahmatullah aleyhi mu ne moom loolu boroom xam-xam yi dañ coo dëppoo annaha afdalu biqa'il ardi kene fi ñu denc alayhi salaatu moo gën ci li nga xam ne mooy ci suuf si suuf si yépp pàkk suuf si mooy kaw suuf amul benn suuf boo xam ne lu dul ne suuf soosu moo la gën kaaba gi tamit na ko noonu lañu ko ci génne léegi moo tax comme ni nga xam ne noonu la ko imaam euh, az-Zurqaani daal tuddee bi ci shara al-mawaahibul laduniya mu ne wa mahallul xilaafi kama marra fi ma ada al-buq'a wala al-buq'a allati dammat a'daa'uhu sallallahu alayhi wa sallam fa innaha afdalu ijma'an wa yaliha al-ka'ba fa hiya afdalu min buq'ati al-madina ittifaqan mu ne moom imaam az-Zurqaani rahimahullah mu ne bërë mooy lii mooy xam nga lii lañuy wax euh, tasawurul masala tasawurul masala mooy nga xam masala mi lan la de quoi s'agit-il d'abord ndax fekk xamoo question bi ñu la posé waa ju dem examen saa yi gis sujet yi te moom sujet yi ñu jox ko sujet de dissertation mais moom sujet bi ci boppam xamul de quoi s'agit-il comprendre le sujet bi kooku nga foog ne du def hors sujet hors sujet lay def ndax moom li muy li muy disserter di ci wax di nartee bind xamu ko moo tax bu tontoo quatre vingt dix pour cent chance yi mu am mooy mu def hors sujet moo tax al hukmu far'un an tasawwuri loolu qaa'ida la que ree kii. Euh, àtte bala nga àtte mbir ndax àtte mbir mooy nga jël ci mooy nga jël ci benn avis wax ci ne lii par exemple lu dagal la wala lu loolu àtte la loolu bala nga wax ci dara di ci aborder di ci di ci il faut al bala ngaa àtte ci benn mbir mooy ne loolu àtte googu dafay jóge ci nga xam mbir moomu mooy lan nga man koo jëmmal man koo expliquer d'abord ne lii la ma door a àtte ni lii moo tax fatwa kenn du ñëw rek laaj la benn mbir nii ngi ñëw rek wax ci tax xamoo li mu doon bala ngaa wax gaay buñ ñëwee naan laa nax naan la waraa euh, gis nga couverture médicale yi ñu mu tudd séemi bii ñu bëgg def ci dëkk bi moom lu baax la ndax dañuy dimbali euh, ñi nga xam ne way ñàkk lañu amuñu lu ñu fajoo ñu daal di leen di bàyyi may leen ba nga xam ne dañuy faju te duñu fay daanaka dara mbir yi dina a yomb ak lool yow en tant que boroom xam-xam bu dee xamoo woon lool mënoo tëb ci base lool rek ne yow kon affaire bi dagan na non ndax yow ba léegi waxaguñ la lan mooy séemi ak nan lay demee couverture maladie euh, médicale walla kii universelle maladie kii universelle boobu. yow ba léegi xamagoo mooy ne il faut mu leer nga ne ne financement yi ni muy demee ak ñi ñu ñi nga xam ne ñoom lañ ne dañuy dimbali ñoom nan lay demee ci ñoom lan la ñuy joxe ndax daa am la ñuy joxe walla joxewul ak mbir mi il faut question yi ci jëm yépp nga laaj ko ba mu leer nga door a mën ne lii daga naan dagamu mais duñ ñëw rek ne la waa lu baax nga ndax dimbali la nga nekkoon baax na ah déedéet moo tax alxukmu far'un an tasawwuri bala nga àtte ci dara fokk nga xam mbir moomu lu mu doon moo tax ñuy leeral fii këne li wute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim entre Makka ak Madina bu gën mooy fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi ñu ko denc bokkul waaye Kaaba gi ci boppam bokkul fi ñu denc yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ci kaw suuf kaaba gi topp ko moo tax mu ne wayalihi mu topp ko mu topp en après xabru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam alkaaba wa yaliha alkaaba fa hiya afdalu min baqiyati madina kaaba gi moo gën li des ci madina wërngal këpp boo ci génnee xabru yonent bi aleyhi ci loo xamante ne lu ñu dëppoo la kon loolu fokk mu leer d'abord kon xam nañ ne xabru yonent bi alayhi salaatu bokkul ci wute bi waaye lan bokkul kaaba gi ci jëmm boppam mooy loolu loolu noonu ñu tabax noonu noonu tuñ koy solal lu ñuul loolu bokkul voilà léegi nag li ci des lañu mooy euh, li nga xamante ne ni euh, mooy mooy wuute bi léegi nga ne ma waa loolu leer na ana ku ana lan mooy wax yi d'abord wax yi mooy ñenn ñi dañu ne <coughs> euh, Makka moo gën Madina lool benn la beneen wax bi ne Madina moo gën Makka ñetteel wax bi dam na ñetteel ñetteel wax bi ne ñoom duñu ci jël benn duñu wax ne bii moo gën bii déedéet ñoom tawaquf lañuy def dañuy taxaw ndax dalil yi wane ne Makka gën am na fi yu leer am na tamit dalil yuy wane ne Madina gën lu ne fi leer te mënuñoo nootal ci kaw benn kon nag ñun dañuy taxaw du ñu ci jël amuñ ci position suñu position daal mooy yàlla xam ban moo gën léegi nga ne waa léegi ku wax ku wax wax yooyu ana moo wax wax yooyu dañ naan la wax bu njëkk bi kenn màkk moo gën loolu la waa jumhuur wax jumhuurul ulamaa ñoo ko wax muy xanafiya yi ma euh, shaafiiya yi ak xanaabila yi raxmatullah alayhim ak mbooloo ci maalikiya yi dinañ leen tudd naka noonu mooy madhabu sufyaan ibnu uyayna euh, imaam ahmad lii mooy mazhabam ci li nga xam ne mooy euh, ci riwaaye yi ñu jële ci moom benn yi day mazhab bi ñoom ñii lañu àndal mooy waa jumhur këni Makka moo gën bu dee ci maalikiya yi ku mel ni imaam ibn Wahb loolu la wax imaam Mutarrif loolu la wax ak imaam ibn Habib moom dañu ànd ak waa jumhur këni Makka moo gën Madina euh, am na tamit ñu ko nettali jële ko ci Ataa ibn Abi Rabaah lool la kuufi yuuna yi wax ak makki yuuna yi di waa Makka euh, ak lenn ci waa Basra ak waa Baghdad imaam Abdul euh, ibn Abdul Bar al Andalusi raxmatullah alayhi daal dinay solo wax ji ne Makka moo gën ci seydina omar nettali na ne jël ci seydina omar ibn al-Khattab ak seydina ali ibn abi taalibin ak abdullah ibn mas'udin ak abi darda ak abdullah ibn omar ak jaabir ibn abdillah ak abdullah ibn zubayr ak qataada radiyallahu taala anil jami' kon bu dee ci quatre mazhab yi kan moo génn maalikee yi ñoo génn mooy ngir bi ngir bi lool la mooy li siiw ci ngiir bi lool la même bu dee ne ci biir ngiir bi am na ñoo xam ne comme niñ la ñoom imam ibn Wahb bu ñoom même imam Abdullah euh, ibn Abdul moom dafa ànd ak waa jumhur ak imam ibn Habib ak Mutarrif ñoom dañoo ànd ak waa jumhur këne Makka moo gën kon ba pare imaam abdul eh, imaam ibn abdul bar jëlee ko ci seydna omar seydna ali seydna abdullah ibn mas'ud abu darda ñoon ci saxaaba yi jaabir abdullah ibn omar ibn zubayr ak abdullah ibn zubayr naka noonu radiyallahu anhu ak qataada loolu mooy wax bu njëkk bi ñi ko waxa ngoongu nga ne waa leneen ñi ñu ko wax eh, loolu mooy mazhabu maalikiyé yi mooy li siiw ci ngiiru imaam maalik këne te loolu moom la imaam Maalik rahimahullah daldi loolu mooy waxam di jële ci moom këne Madina moo gën ak tamit ñu bari ci waa ahlul Madina tamit loolu lañu wax wax boobu nag ku mel ni imaam euh, al-Qaadi Iyaad ak imaam an-Nawawi ñoom nee nañu nettali nañ ne Seydina Omar xam nga gis nañ ne nee nañ sànk moom jumhuur mais ñoom nettali nañ que ne Omar moom da bokk na ci ñi ne Euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kii boog madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam moo gën màkkatal mukarrama euh, même bu dee ne imaam abdul euh, imaam ibn abdul bar rahmatullah alayhi moom dane jëli nañ ci imaam maalik ruwiya quoi bi siixati tamrid këne jële nañu ci imaam Maalik luy tegtale que ne Makk moo gën ci suuf si yépp waaye mu teg ci moom imaam Abdullah ibn kene euh, nag waaye li siiw ci madhab bi euh, muy maalikiya yi mooy ne euh, lële muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moo gën léegi am na ñetteel wax buñ la waxoon ñetteel wax bi mooy ne dañuy taxaw duñu ne benn moo gën duñu ne Makka gën duñu ne Madina gën ñu ne ku wax loolu euh, loolu ku mel ni imaam Ibn Abi Jamra rahimahullah boroom wabnu abi jamrata faxlu diini radiya anhu llahu kulla xiini moom boroom moo def shara boobu bu am solo boobu ci ay parti ci saxi imaamul buxaari di imaam ibn abi jamra rahmatullah alayhi dëkkoon fii ci kojub l'Andalousie rahmatullah alayhi moom euh, dafa jàpp ne mbir yi daal tawaquf mooy taxaw ci moo gën a kii naka noonu imaam as yi tamit wax na loolu même bu dee ne après ci feneen leeral moom dafa mujj jéng que ne Madina moo gën a euh, ala saakini afdalu salaatu wassalaam moo tax comme ni mu ko waxee moom imaam as-Suyuti yi ne al-muxtaaru al-waqfu an at-tafdiil li ta'aarud al-adilla mu ne daal li nga xam ne daal moom lañu tànn mooy daal taxaw bañ daal tànn ci benn ci ndax ndax ndax dalil yi argument yi dañoo wuti quoi yii day wane bu baax ni bii moo gën yeneen yi di wane beneen moo gën euh, waaye ci biir waxam après moom dane en tout cas buñ demee nag ba nga xam ne foog nga kii moom moom dafa gis ne moom daal li moo gën a gis mooy ne Madina moo gën waaye loolu mooy li nga xamante ne nii mooy wax yi léegi ana fan lañu tegtaloo ah boroom wax yu njëkk yi waxoon naa leen duñ ko guddal ndax sinon day gën a masala la mu yaatu boo xam ne boo demee ci euh, euh, euh, suraaxul ahadith yi dañ koy traité boroom Fathul baar yi traité na ko fu bu baax ak imaam an-Nawawi rahimahullah boo demee ci almin minhaj wax na ko fa li muy shara saxiix imaamu Euh, Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi traité na ko foofu euh, kon waa ci gàttal jumhur seen dalil ñun gisoon nañu ko ñoom seen dalil bi nga xamante ne nii moom lañ tegtaloo woon moom lañ waxoon sànk bi gën a rëy ci li ñu tegtaloo mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax te xadis boobu imaam at-Tirmidi daal dina koy solo ne xasanun saxiix imaam at-Tirmidi solo na ko ne xadis boobu xasanun bu baax la saxiixun bu wér la mu ne jële ko ci seydna Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma mu ne moo xam ne xadis boo xam da ko yëkkati ba ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam maa atyabaki min balad wa ahabbaki ilay laa walawlaa anna qawmi axrajuuni minki maa sakantu gayrak mu ne xadis boo xam ne yëkkati na ko ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom ana lan moo la gën a teey ci dëkk Makka lay wax te gin laa sopp amul te gin laa sopp fa buur yàlla comme dëkk mu ne budul woon ne sawaa waa ñoñ de ñoo ma génne di waa Quraysh duma dëkk beneen dëkk budul euh, euh, euh, euh dëkk bii di makkatal mukarrama ala euh, zaadaha llahu tashrifan wa takriman loolu benn la beneen bi moom lañ waxoon bi ñuy commencer mooy xadis boobu nga xamante ne nii imaam mu ngi jo ñu ngi ko jële ci Abdullah ibn Adiy gisoon nañ ko fii tamit ca début bi ñuy commencer buntu hijra bi imaam ahmad daldi na koy solo xadiis bi ñuy bëgg a wax ak imaam at-Tirmidhi ba pare imaam at-Tirmidhi da ko solo ba pare daal di koy wéral mu ne moom ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala al-Hazwara mu nekk ci bërëb boobu di al-Hazwara di bërëb boobu ñu la waxoon di ci euh, seen dajalu di foofu ñuy dajaloo ci la bokk waa Màkka fañ doon dajaloo ci seen marché yi Hazwa mu ne maa fa gis man Abdullah ibn Adi radiyallahu anhu mu naan mu nekk ci kaw alal Hazwara benn tamit kii la quoi benn tund la genre montagne mais dañ fa doon dajaloo foofu noonu di fa jaay mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam naan wallahi innaki la xayru ardillahi wa ahabbu ardillahi ila llah walawlaa anni uxrijtu mink maa xaraj mu naan yonent mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu dégg ko mu nekk ci kaw tund woowu wala montagne boobu di Xaswara foofu mu naan maa ngi wàcc yàlla ke ne innaki yow yow euh, dëkk bii di màkketal mukarrama zaadaha tashrifan wa takriman maa ngi waat ke ne yow de la xayru ardillah yaay suufu yàlla si gën wa ahabbu gin koo sopp ardillah suufu yàlla yépp ilallaahi suuf yépp màkkaa ci gën a yow la yàlla gën a waa jumhuur ne waa lii leerul yonent mi alayhi salaatu wa salaam a wax kon kay lii day wane ne màkk moo gën Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi a wassalaam ma ko wax walaw laa anni te budul budul woon ne que man oxrijtu dañ maa génn min ki ci dëkk bii di Makka maa xarajtu waat naa ne kon dootuma konoonte kon dootuma woon génn euh, ñu ne leen lool rekk ngeen am ci ay la ñu ne déet amuñ lii rek mais jàpp leen wax ji yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ne wallahi innaki la xayru ardillaahi wa ahab ardillaahi ila allah jàppal lool maa ngi waat kënee man yonent mi aleyhi salaatu wasalaam kënee suuf yow Makka yaay gën suufu yàlla suufu yàlla yépp yaa ci gën te yàlla suufam yépp yow la ci gën a sopp ñu ne jàpp beneen ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci as-saxiixayn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne salaatun mooy xadis seydina abu hurayra mu ngi ci saxiixayni ci saxiix imaamul buxaari muslim ak yeneen téere mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne salaatun ak julli fi masjidi haadaa ci sama jàkka jii muy jàkkatul masjidu madina xayrun moo gën min alfi salaatin fii siwa moo gën nga jullee mil julli fulul sama jàkk ji mooy nga jullee euh, madinatul munawwar moo gën mille fois mille junni yoon nga dem julli feneen fulul foofu Allahu akbar te lii li gën a dëgër mooy ne naafila yeek farata yee ci comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi tànne contrairement ak liñ jëlee ci ku mel ni imaam at-Tahawi rahimahullah mooy ne que ne nga jullee salaatun mu ne benn julli fii masjid yi benn julli boo julli ci sama jàkk jii di mag ja jàkkaay Madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam xayrun min alfi salaam moo gën mil julli yoo julli fii maa si waa fudul fii illaa sauf al masjid al xaram ba mu des nag masjidul xaram muy jàkkaay kaaba ji muy jàkka jooju ñu ah, gisu ngeen lii lii day wane ne kon Madina moo gën yeneen dëkk yépp ba mu des Makka ndax bu dul lool loolu ne illaa siwa illaa masjidul xaram ba mu des jàkkaay kaaba ji ñu ne ñu ne leen mais lii nii lii dara wanewu fi comme li imaam Ibn Battal rahimahullahu taala wax di Maliki boobu rahimahullah bu mag boobu def sharaa ci saxiixu Muslim rahimahullah imaam Ibn Battal rahimahullah dane lii nag mooy wax jii nii kënee eh, eh, eh, affaire bi fii maa si waaw dafa am lool ñetti mbir lañ ko mën a dégge këne julli ci euh, jàkkaay Madina ji moo gën euh, euh, mille fois nga julli feneen furul foofu mu ne dafa am foofu am na ñetti ñetti lu war a te lu moo xam ne mën nga ko ci déggee lu muy tekki bi di njëkk mooy këne ah lii moom day wane ne lan mooy ne ñu xam ne Makka këne Madina ak Makka ñoo yem li tax mu tax li tax mu ne illaa siwaahu lool benn hypothèse la loolu ay hypothèse la yoo xam ne moom la lay wax mooy que ne euh, que ne soit ñoo yem mooy ñoo yem benn ñoo yem ci ngëneel que doo taxaw ne bii moo gën bee loolu benn la lool lu wax ji di yenu lu euh, lu wax ji di yenu la deuxième ñu ne. Euh, non non non Makka moo gën ndax lan ndax bim ne illaa siwaahu ba mu des yeneen lu dul euh, illal masjid al ba mu des loolu day wan ne kon Madina gën yëpp ba mu des boobu mu ne beneen bi day teg mën nañ ci dégg beneen déggin que ni Madina moo gën mooy ne nga jullee ci beneen jàkka bu dul Madina moom mille fois mille fois ci ay yool yoo xam ne julli benn julli boo julli Madina moo ko ëpp yooyu ba mu des Makka mooy ne Makka du mille fois mais par exemple nga wàññi ci benn daraja ci mille muy li nga xam ne ay quatre vingt dix kii bay jege mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf walu toll noonu moom que ne benn daraja la ko rawe que loolu moo ci mën a nekk waaye loolu muy waxu imaam ibn Battal rahimahullah waaye waa jumhur dañu appuyer xadiis bii ne dafa am yeneeni xadiis yoo xam ne dafa ñëw di leeral wax ji dëgg-dëgg wax ji yonent mi aleyhi salaatu wassalaam lan li ci jublu dëgg-dëgg comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, imaam al-Hafiz ibn Hajar daldi euh, waxe ci al mu ne pour leeral waa léegi xam nga euh, wax ji maa ngi battal wax loolu moom mooy mooy ñett yooyu mënoo ci sama jàkka ji moo gën benn julli ci sama jàkka ji moo gën mille fois nga jullee ko feneen ba mu des masjidul haram di màkkatal mukarrama jàkka jooju soit rek ñoom ñoo yem soit màkkaa gën soit madina gën mais bu gënee jullee màkka tolloowul ak jullee feneen du mille fois bu boobaa la ko jullee benn julli Madina di gën a mais comme neuf sant et quelque loo xam ne lu tuuti ab daraja léegi loolu nag waa jumhur ne ah no euh, mais loolu c'est possible mooy loolu kenn du ci wax kenn ne ko ndax ay ihtimalaat la yu mu yu ay possibilité ay supposition ñu ne mais nag mbir mi leer na yonent bi aleyhi salaatu salaam dane comme nga xamante ne nii noonu la ko imaam an-Nasa'i daal di solo. jële ko ci Muusa al-Juhani an Naafi mu jële ko ci Naafi an ibn Umar loo xam ne day tegtale këne jàkkaay ma julli ci jàkkaay Medina gi moom euh, Makka moo gën julli ci ma jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma ko wax mu ne ndax lan lan la wax foofu mooy dane illal masjid al haram ba mu des mooy même hadis bi ci riwaay am Nasaa'i mu ne ba mu des rahmatullah boo xam ne bu wér la ba mu des lan jàkka joo jàkkaay màkka ji fa innahu jàkkaay màkka ji afdalu minhu bi mi ati salaat moo gën julli benn julli boo julli ci sama jàkka ji ci fois mooy jàkkaay Medina moo gën màkka lan la gën a yeneen yi mooy mille cent fois la gën a yeneen yi comme que Madina moom nga julli fa benn julli moo gën nga jullee feneen furul foofu fois ba mu des màkka mu ne Makka nag moo gën jullee Makka benn julli Makka moo gën jullee benn julli Madina ci cent fois mu ne lii kay leer na kon kay lii day wane ne Makka gën ñu ne te loolu solo nañ ko ci Abdullah ibn Zubayr rahmat radiyallahu ta'ala anhuma dee ne ñenn ñi ne mawquf la mais lii kenn du ko waxe que ne ci moom la yem mooy loo dafa nekk loo xam ne kenn du ko wax ci min qibalil aql kenn du ko waxee ci avan di njort ndax damaa njort déedéet comme que saxaaba la wax loo xam ne comme li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wax diggante asamaan yi ñaata la ci distance loolu da xam ne loolu yonent bi alayhi salaatu wasallam ko wax moo ko wax ndax bu saxaaba ne waxee loo xam ne euh, euh, moom bokk na ci yit nga xam ne wax waqfu lay mawquuf lay doon mooy ci moo ci saxaaba yi ba lay yem mais day yem day yor xukmu raf'i ak tey loo xam ne dañ koo yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu dañu moom loo xam ne dafa dem ba ci yonent bi alayhi salaatu wa am boo xam ne ci moom lay même bu dee waqf bi moo mooy mawquuf bi nga xam ne ci moom lay moo gën a dëgër mais dañ naan la bii dafa bokk ci yi nga xamante ne nii waa jumhur dafa bokk ci yi nga xam ne du majaal du du du foo xam ne dañ fay dugali xel naan yaakaar naa déedéet te loolu dafa bokk ci yi nga xam ne xadiis yoo xam ne ci saxaaba bu bay yem mais day yor àtteey lu yonent bi alayhi salaatu bu dee saxaaba boobu nekkul koo xam ne dañ koo xame muy jële ci waa ahlul kitaab comme Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma lu bari lu ciy jële bu boobaa duñu wóolu ndax duñu xam est-ce lii mu wax ci téere yooyu la ko jële yu juif yi chrétiens yi wala lu yeneen ci baax saab saab wax comme que loolu nag dugg na ci bu boobaa dañuy annuler lépp loo xam ne lu mel noonu du ñu ko jox annuler mooy la mooy du ñu ko jox àttee lu yeneen ci baax saab saab wax mais bu dee ku mel ni Abdullah ibn Mas'ud nga xam ne kenn xamewu ko muy jële ci ñooñu ak ñoom Abdullah ibn Zubayr yi radiyallahu anhum loolu dañu day yor àttee lu yeneen ci baax saab saab wax moo na Abdullah ibn euh, comme li nga xamante ne ni imaam Abdurrazzaq rahimahullah moo ko solo euh, moom Abdullah ibn Zubayr nga xam ne Sulaymaan ibn Atiq ak Ata ñoom ñoo ko jëleendoo ñoom ñaar ñépp ci ibn Zubayr ñu ne ñoo ko dégg mu naan salaatun fi masjidil haram xayrun min mi'ati salaat fii imaam al-Hafiz ne wa yushiru ila masjidil madina imaam euh, euh, Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu maa julli benn julli ci jàkkaay Màkka ji moo gën ci cent fois boo jullee jàkkaay fii yi ci jàkka jooju mu ne mu ngi ciy jublu moom imaam al mu ne mu ngi ciy jublu jàkkaay Madina te gis nañ la léegi euh, ci gàttal dañuy yem foofu ci adilla ñu njëkk ñi léegi li nga xam ne moo siiw ñu jële ko ci imaam Maalik wax nañ la ne soloo nañ ci moom tamit lu ànd ak waa jumhur comme na ko imaam Abdul ibn Abdul Barr wax rahmatullah alayhi waaye lii moo gën a siiw te loolu moom la lañ jële ci moom te lool mooy euh, li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy ñi ko di Maaliki yi moom lañu wax que ne Madina moo gën ñoom bokk na ci li ñuy tegtaloo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li mu wax ne comme nim ne ci saxiix ci saxiix yi mu ne maa bayna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne maa bayna qabri wa minbari rawdatun min riyaadil janna a ak wax jim ne mawdi'u sawtin fil janna xayrun min ad wa maa fiiha ne diggante maa bayna qabri wa minbari sama diggante xabru ak sama minbar bi waaye fi muy taxaw ci minbar bi buy xutba rawdatun mu ne lool benn jardin la min jan na ci jardin wi àjjana ah, même bu dee ne euh, ñu ne ndax lii fa lan lañ fi tegtaloo ñu ne lii day wane këne àjjana moom gën moo moo gën moo gën àddina allaaxira àjjana moo gën àddina loolu moom ñaari nit taxawuñ di ci wa di ci werante walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa ah, suñu boroom ne yàlla euh, yonent bi aleyhi salaatu te waat naa ne alaaxira moo gën lu njëkk lii di àddina kon ba pare mu wax ci saar yu bari yoo xam ne aaya yu bari yoo xam ne day wane ne allah àjjana moo gën wa xusna ma ab voilà nga xam ne mooy gën jaa rafetu delluwaay moo gën suuf si ñu ne loolu day wane ne kon foofu noonu la ne te ñépp jàkkoor nañu que amul ñaari boroom xam-xam yu werante que ne àjjanaa gën suuf voilà kon nag bu dee ne foofu la ne àjjana la kon diggante boobu mooy wane ne kon foofu moo gën li nga xamante ne ni mooy Makka loolu benn tegtal la ci li nga xamante ne ni moom la maaliki rahmatullah alayhim di tegtaloo a ñu ne leen lool rekk ngeen am ñu ne déedéet ñun lool rekk de suñuy tontu de am nañ ci suñuy argument boobu am nañ suñuy argument ba léegi que euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ñaanal madina ne allahumma bi mu naan suñu boroom de dafa def noo ibn abdaka sa jaam di sa xarit di ibrahim xarama makka moom moo ormal makka def mu nekk xaram moo yàllaa ko def mais jaare ko ci làmmeñu seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man nag maa ngi man mu ne maa ngi lay ñaan moom ci boppam moo xaraamal moo def xaram xaram muy foo xam ne fu ñu ormal la foo xam ne duñu fa euh, loolu duñ ci dugg ndax loolu dafa am wute quoi ndax dinañu rey ko euh, mën nañu rëbb piccum Medina comme Makka est-ce que ñoo yem loolu même bu dee imaam Maalik ak Shafi'i rahmatullah alayhima ñoom dañ jàpp ne ñoo yem képp képp ku fa rëbb yow di nga am dañ koo tere rëbb Madina dañ koo tere comme ni nga xam ne noonu lañu tere ku rëbb biir Makka ñu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne sa jaam sa xarit di Ibrahim dafa xaraamal Makka man maa ngi xaraamal di ñaan mu xaramal Madina te mu jox Madina lu ëpp li nga xamante ne nii moom la jox Euh, euh, Makka wala lu ko wala mu yokk ko lu toll noonu wala lu ko ëpp loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ñaan te nag ñaan yonent bi alayhi salaatu salaam kenn amul sikki sàkk que yàlla nangu na ko mais waa kay léegi yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la wax dane euh, moom yàlla nga mooy nga defal Madina lu toll li nga defal Makka wala lu ko te leer na yàlla defal na ko lu ëpp lool kon kay lii day wane ne kon Madina moo gën ndax defal nañ ko loo xam ne moo ëpp lu nekk mag moo tax te riwaay bu imaam Buxaari moo ko solo mu ne xaramtul Madina mu ne xurrimtul Madina xaramtul Madina boobu ala lisaani xurrimatil Madina walla ala lisaani dañ koo def xaram ci sama làmmiñ moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon euh, ba pare ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne luy nii day wane ne kon moo gën ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñaanam lu ñu nangu la comme ni suñu boroom nangule ñaanu xaliluhu ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam euh, ñu ne leen non non euh, léegi bala ñoo ñëw ci lool lii rek ngeen am ñu ne déedéet bokk na liy wane Madina moo gën ndax ñi ñu njëkk ñi bokk na ci li ñu dañ ne bokk na ci seen argument yoo xam ne tudduñ ko ne fa la ñuy aje manaasik yi fa ajuwaay fa ñuy aje ak umra fa la ne ñii nag ne loolu noonu moom duñu ko nangu ndax même bu dee nangu nañu loolu mooy këne baasewu ci loolu ni moo gën loolu am na luy wane ne tamit Madina am na ngëneel yooyu ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo wax ci masjidu Quba comme ni ñu ko gise woon bi ñuy gis ngëneelu xubaa mu ne képp koo xamante ne nii dafa mooy ku ku ku ku xam ne dafa jàpp génn këram dem ba Quba dal di fay julli ñaari ràkka mu ngi mel ni ku aj ku ku umra boo ku umra umra boo xam ne mu yàgg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a defandoo ñu ne kon bu dee côté yoolu umra Madina am na ñu ne euh, tamit wax na ci jàkkaam ji ñu jële ci Abu Umaama radiyallahu loo xam ne yëkkati na ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ne képp koo xam ne dafa génn ànd ak njàpp laa yuridu illa salaata fi masjidi xatta yusalliya fii wala xatta yusalli fii kaana bi manzilati xajja mu ne ndax abu umaama jële na ci xadis boo xam ne yëkkati na ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne képp koo xam ne dafa génn ànd akuk laab dégmal si am yéene ñëw ci sama jàkk ji di masjidu rasulillah ala afdal ala nabiyina afdalu salaatu wassalaam bëgg mu ñëw fi julli ñaar xatta yusalli ba ni mu fiy jullee fii yi ci jàkka ji mu ngi mel ni moo ku aj ñooyee ne kon kay aj ak umra dugg na ngëneelu aj ak umra wa ku ñëw Madina def yii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dina la koy garantil kon kay lii nii day wan lan këne euh, Makka euh, Madina moo gën Makka ah yii nii yépp nag imaam ibn abdul bar daal na ciy tontu pour ba a guddal euh, pour wan ne euh, euh, waa mazhabam ma même bu dee ne seeni argument kii na bu ci nekk daal na koy daal dina koy gis ba ñëwaat ci mujj nootal que ne waa jumhur liñ wax ndax lii nii dafa leer mooy xadiis bi ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy biñ gis ci waa jumhur ne yow yàlla de ne innaki la xayru na mooy Makka innaki la xayru ardillaahi wa ahabbu ardillaahi ila mu ne lii na nas la boo xam ne texte la boo xam ne dafa leer que ne Makka moo gën ci suufu loolu duñ ko bàyyi di ko jëlee di ko gënaleen wala di ko yemal ak ay ixtimaalaat yoo xam ne rentimaale saab saab même bu dee ñaan na que ne ñu defal Makka euh, Madina lu ëpp lu toll ni lañ defal Makka wala lu ko ëpp loolu tekkil bokkul ak li nga xam ne da wax mu leer lool ngëneel yooyu mën na aju ci leneen ajul c'est sûr que ngëneelu àddina ak àllaaxira waaye loolu boo ko tegee ci wetu li nga xam ne dafa leer nañ yonent bi alayhi salaatu salaam nekk yow yaay dëkk bi gën loolu même bu dee ne maalikee rahmatullah alayhim tontu nañ ne boobu que ne ngëneel loolu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ba bi mu naan Makka gën ci suuf yépp mu ne boobu yàlla xamalu ko woon xamalu ko woon que ni Madina moo gën voilà comme que xamagu ko woon nag loolu kon du xujja ci li mu ko yàlla xamaloon rek ci la wax loolu daal euh, euh, même bu dee ne euh, biy wax affaire u àjjana comme que ne fii ma bayna qabri wa minbari wala manzili ci beneen kii bi fii sama dëkkuwaay bi ak fi nga xamante ne ni mooy sama minbar bi rawdatun min riyadil janna loolu même maaliki rahmatullah alayhi ku mel ni par exemple imam az-Zurqaani yi dana wax jooju lu ñuy euh, mooy ne sukkandikoo ci euh, man naa nekk mais euh, daal du loo xam ne man nañ cee sukkandikoo comme bi nga xam ne day ñaan di wax yàlla yokk def Madina lu toll ni lim defal Makka wallu ko ndax lii nii rawdatun min riyadil janna mu ne ndax loolu dafa am ay ah. li muy li mu tekki dafa bari ndax loolu li mu mën a tekki dafa bari moo tax euh, mu ne ndax loolu mën na tekki kawnuha tunqalu ilal janna këne foofu mooy ne diggante bërëb boobu noonu xabroom bi mooy fi mu dëkkoon néegi Aisha radiyallahu anha ba ci baram di muy kii que ne loolu li muy tekki foofu rawdatu min riyaadil janna mooy tunqalu ilal janna que noonu lañ ko fay jëlee toxal ko yóbbu ko àjjana ëllëg mu ne loolu benn la wa kawnul amali fiiha yujibu li saahibi rawdatu li saahibi rawdatun fil janna am na beneen tamit loo xam ne wax jooju da koy yenu muy possibilité loo xam ne mën naa nekk que ne loolu lay teg mooy ne loolu day wane ne képp Euh, ki nga xam ne dafa dem jaamu fa yàlla ci bërëb boobu bërëb jaamu fa yàlla foofu jëf fa day waral ci aji jëf ja loo xam ne da koy may jardin ci biir àjjana mu ne loolu deuxième la mu ne ñetteel bi mu ne wa kawnul mawdi' nafsuhu rawdatun min riyadil janna beneen suppose euh, loo xam ne da koy yenu ihtimalaat loo xam ne c'est possible mu mu tekki loolu mooy que ni foofu ci boppam ci jardin àjjana yi la bokk moo tax mu ne loolu moo tax moo tax mu ne euh, loolu noonu moo tax li bi bi ñi wax lool mu ne moom imaam Zurqaani wala yaxlu min nazar lima fiihi min al ixtijaaji bil ixtimaal mu ne wax ne kanta appuyé wu ne lii day wane ne que ne rawda la min riyaadil janna moo gën Makka mu ne loolu moom moom wéetul ci loo xam ne lu ñuy seetaat moo loolu mooy ne deñul ci loo xam ne mën nañ ko seetaat ci wax jooju ndax kat mooy sukkandikoo ci loo xam ne da am ay supposition loo xam ne da koo mën a ay possibilité yu bari ah ad dalilu ida tatarraqa alayhi al batalat alayhi batala alayhi al qaayida bi dane ad dalilu tegtal loolu qaayida la euh, euh, bu naan tegtal ida daxala alayhi al mooy argument boo mën di indi bu dee ne leerul ci sujet bi ñuy wax que ay supposition peut-être bu ci duggee mu yenn yu bari war a tekki lii mën a tekki lee mën a tekki la daxala fii ijmal ijmal dafay dugg mooy day mujj concis ndax xamatuñ xamatuñ exactement mbir mi lan lay ci lan lan amul loo xam ne mu bayyan la lu ñëw di ko leeral ne lañ ci jublu comme que bi loolu la mujj mujj nekk loo xam ne mujj man lay mujj doon ndax daxala fii ijmal ijmal da koy dugg te mooy loo xam ne lu concis leeratul lu leerul nag mënoo cee sukkandiku wa batala bu ko defee wa batala mu neen daal di annulé wu alayhi istidlal mantoo ci sukkandikoo loolu moo tax mu ne moom imaam az-Zurqaani règle boobu day dëgëral moom nii li mu wax moom imaam az-Zurqaani ne loolu euh, fiihi laa yaxlu min nazar daal walla yaxlu min nazar lima fiihi min al-ihtijaaj bil ihtimaal ñeneen ñi nag wax nañ la lool mooy argument wu ñu ci des ñeneen ñi muy ñu mujj ñi que dañ ciy taxaw dañ nekk argument yi nii yépp saa yi wax nañ la lii dañ ko gàttal ëpp na lii fuuf ku nekk li nga wax ci argument lu bari la mais ñeneen ñi dañu ne ñoo ñun daal lii lépp dafa tax euh, daal daal daal ñu bàyyi ko wax ñu bàyyi këne mbir yi daal euh, euh, ñun duñ ci jël benn naan bii moo gën a mbir allahu buur yàlla daal moo xam gis nga kon loolu mooy wax yi ak seeni argument euh, moo tax it lu lu lu euh, jumhur day gis ne li ñu wax dëgër na maaliki yi tamit rahmatullah alayhi li ñu wax dëgër na ñi taxaw li ñu wax dëgër na li ñu wax am na lahu wajh am na loo xam ne man nga cee euh, am na fu mu tegu moo tax daal masala maa ngoogu loolu mooy li nga xam ne mooy wax yi wallahu taala ginnaaw kon bu ñu xamee loolu euh, ba léegi ci li jëm ci wàllu gàddaay gi ba léegi kon njàngat yi ginnaaw bi ñu gisee kon gis nañ lan li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, Makka Madina bu gën waaye gis nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñaata at la passé foofu Makka muy treize ans comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxee ci masala bu njëkk bi léegi bokk na ba léegi ci li nga xamante ne lañuy jànge ci euh, xew-xew bii te tuddoon nañ ko mais muy yoo xam ne lu capital la te jara jaaraat mooy gis gi ñu gis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci gàddaay gi tous les moyens war matuwaay yi war yi nga xam ne manula ñàkk ngir nit mën a gàddaay yépp la jël loolu muy lu am solo mooy ne wàkkeelu tekkiwul ne damay amoon naa milliard naa naa naa sànni yépp walla naa jaay li ma am yépp dese ndóol nekk ku ñàkk après wàkkeerlu ci yàlla déedéet waaye tamit tekkiwul ne àddina bi man daal sama yoon du ci ne du ma def benn effort waaye nag lépp lu nit ñi am bëgg naa ko am ndax damaa wàkkeerlu ci yàlla déedéet lool mooy ñaaw njort ci yàlla moo tax comme ni ñu ko fi waxe woon ci jataay yu weesu waxu euh, euh, al waqaala Euh, maa ngi fàtte tur bi ibn abdillahi dil wazami mooy kanati mooy euh, wa qaala ibn abdillahi dil wazami laylul arubati mooy kooku noonu dama euh, fàtte tur bi naa wax lii boo xam naa turam dina ñëw léegi insha allah wax jim ne woon at tawakkulu ala allah eh, at tawakkulu ala allah xaalu nabi wal axzu bil asbaabi sunnatu nabi faman kaana ala xaali nabi fala yatrukanna sunnata nabi eh, ibn abi jamra moo tax mënuma wax turam wa qaala ibn ibn abdillahi dil wazami layla laarubati xalla durru min rajabi kooku la woon ci eh, eh, boroom xilaas di wax foofu radiyallahu anhu mu ne xaa attawakkulu allah xaalu nabi mu ne wàkkeerlu ci yàlla xaalu nabi mooy état wu loolu moo masa nekk état wu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci wàkkeerlu ci boroomam la masa nekk waaye wal axdu bil asbaabi jël nag ci sabab yi mooy li nga bëgg nga ciy ne mu ne kàntaa lool nag sunnatu bi loolu moo mas a nekk sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne nag képp nag koo xamante ne nii dafa bëgg dafa nekk ci état wu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kooku bu mu fàtte mukk li nga xam ne mooy sunnaam mooy téye ci sabab yi damaa bëgg am examen daal damay jàng waaye duma tappale ba pare naan yàllaa ko dogal déedéet gis nañu alayhi salaatu wassalaam dafa ut waruwaay ba pare làqatu ci montagne boobu nekk ci jabalu thawrin làqatu fa trois jours ngir daldi réeral ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh yi di ko doon seet ba pare mu ut waruwaay bu ko sëy naa ab eh, ibn eh, abu bakrin radiallahu taala anhu daal di utal kon loolu muy loo xamante ne eh, lu am solo la beneen boo xamante ni tamit dañ koy jànge ba léegi dangay gis saxaaba yi radiallahu anhum ni ñu xëre woon ci yiw bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi wassalaam agsee ku nekk bëgg accueillir naan ko aqim indana fi l adadi wal oddati wal desal ci ñun fi l adadi ci mbooloo mi wal odda ak wàccaay wal mana ak protection nga gis ni ñu xëre woon ci lu baax ak accueillir nit ku baax ak